diffusons auprès de nos hôtes en euh, langue parce que nous savons que c'est la première conférence et la plupart de nos euh, disciples qui sont ici présents ne la maîtrisent pas bien et la nostalgie euh, des questions spirituelles qu'ils veulent poser au niveau de nos conférenciers en Wolof et la réponse en Wolof. Nous vous permettrons, auquel cas vous avez des questions, de les poser Éventuellement, ils répondront au fur et à mesure, mais nous excusons d'avance de commencer la discussion maintenant en wolof. Et toutes les questions vont être centralisées par Mourtala Amar qui donnerait, qui répartirait les réponses entre les deux conférenciers, Serigne Sambay et Serigne Moustapha Lo. Donc nous vous en remercions. Il sera aidé par le chargé culturel de la communauté. dafa am menn mbokk muy laaj benn laaj bu am solo laaj boobu nag muy wax ni dafa bëggoon ñu wax ko naka la ñi nga xam ne ñooy immigré yi di mën a jëfandikoo seen lislaam ndax xam nañ ne ndigalu lislaam daj na fu ne waaye jëfandikoo ga fii mel na ni ay gàllankoor a nga ca muy laaj nag naka la immigré di dundee ànd ak lislaamam kon kon Sëriñ Moustapha moom lañ jox loolu asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. immigré immigration bu ñu ko seetee mbir la moo xam ne mu reenu la ci lislaam ndax rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam mooy ki ko jëkk a def nekk na ku ne xam na ne makkatal mukarrama la gane àdduna ku ne xam ne makkatal mukarrama la yaraw ku ne xam ne makkatal mukarrama la ko yàlla yónnee ginnaaw bu mu amee ñeent fukki at ku ne xam ne dund na fa lu mat fukki at ak ñett gannaaw bi mu door a gàddaay gàddaay mbir la mu rëy ci lislaam gàddaay di wuti kalaaji diini benn révisé pour diine comme na yonente bi sallallahu alayhi wa sallam defoon wala laaji saayan wara ar rizq révisé boo xam ne day dem di wuti lu mu yore ak njabootam loolu lépp lu am la ci lislaam lu reenu ci lislaam la ndax loolu lépp rasulullahi sallallahu def na ko def na ko ca ba ko yàlla yónneegul muy dem Sham di ànd ak Abu Talib di commerce ba di ko jàngal commerce kon immigré boo mu doon def da ko doon def ngir dox di wut wërsëg wu mu war a mën a yore ak njabootam bi ko yàlla yónnee itam dem na ngir fi ko yàlla yónnee jéem na fee planté l'islam ba tey mu tër mu daldi dem am yaakaar ci ne madinatul munawwara su demee li ko yàlla sant dana ko fa mën a tasaare ba loolu moo tax mu gàddaay makkatal mukarrama jëm madina kon ñaari gàddaay yooyu yëpp lu ci nekk lu reenu ci lislaam la lu yàgg ci lislaam ñaari gàddaay yooyu nag dafa am ñaari maanaa ji eh, eh, hijra maanaam immigré daf di ñaar yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na almuhaajiru man haajara maa naha allahu anhu ku ak ak ak immigré gàddaay gàddaayu maanaa dafa am muy gàddaay mu ne dëgg dëggi gàddaay mooy gàddaay li nga xam ne moom la la yàlla tere won ko gannaaw jëm ci lam la digal gàddaay gii nga xam ne moo tax ngeen di laaj laaj bi it mooy jóge ci sam réew nekk ci seen réew am warugar wu la fa yàlla teg sa digganteeg say bokk sa digganteeg sa njaboot sa digganteeg sa teraangay jëmi bopp ak sa digganteeg loo war a defare sa àllaaxira ji nga xam ne ji fii dañu fay jaar rek ngir liggéey fële la nu jëm fële nañu fayee itam li liggéey fii loola ku dal ci sa kaw nga yaakaar ne boo jógee dem feneen da fa mën a sàkku loo xam ne lii sa warugar wii la nga ca man danga nga ko ca mën a def mooy jóge ngeen jóge Sénégal ñëw fii ak ñene Italie ak ñene Amérique ñene feneen ñooñu nag ni ñu war a mel mooy bu ñu gàddaayee nekk ci réew moo xam ne mii du réewum jullit ñaari gàddaay gàddaayu maanawi gi ak ak gàddaayu xissi ga dafa war a am maddi ga gàddaay ga nga xam ne gàddaayu maanaa la muy la yonent bi waxoon ni al muhaajiru man haajara allahu anhu ku gàddaay ak ku aje gàddaay dëgg dëggi gàddaay mooy gàddaay li nga xam ne moom la la yàlla tere nga woon ko gannaaw kon boo dee ab jullit jóge ci réew moo xam ne mii réewum jullit la nekk ci réew moo xam ne mii du réewum jullit waxtu wu ne dangay war a xam ne yow mii li war ñi warula li ñuy nekkit bokkul ak la nga war a nekk waxtu wu ne da def ci sa xel ne yaa ngi France waaye yaa nga ca digg tuubaa ga nga nekkoon say nawleeg say bokk la nga doon jomb ca tuubaa nga di ko jomb fii la nga doon bañ ca tuubaa nga di ko bañ fii teg sa boppit ne liggéey moom a tax a jóg te liggéey ku mu tax a jóg waruloo noppalu waruloo bëggum noflaay boo fekkente ne liggéey la tax a jóg nga fas yéenee liggéey te nangoo sonn boo nangoo sonn ba noppi boo nangoo sonn sunu boroom jombul jox la xéewal xéewal googee nag bu la ko joxee itam boo ko yàqatee doo am loo delloo ca réew ma waxtu wu ne dangay war a xam ne dara la taxoon a jóg yow mi it laaj bi def naa ne leer na ah lim ci mën a bel du doy ñaari mbaat rek laa ci sànni yaakaar naa ne ñi nekk fii war a nañuy jëfandikoo ndax yi leen lislaam teg te def ko léeg-léeg mu jafe yim leen tere léeg-léeg wattandiku ko na mu waree jafe mooy li nga xam ne xëy na dana leen di jaaxal wante ni ñu waxee lislaam moom dafay lu mat mat goo xam ne dara lu war la dugg du dugg waaye dara lu war a génn nit du génn lu war la génn du génn فمن اضطر غير baax wala aadin fa inna allaha gafurun rahimun bépp jullit boo xam ne def nga saxal ci yàlla li yàlla digal ak yim la tere nga dem ba toll ci ay jafeñ-jafeñ yoo xam ne def nga li nga mën lépp waaye lii xam ne mënuloo ko nga taxaw fa sa kàttan mooy xayra baaxin wala aadin kooku fa inna allaha gafurun rahimun suñu la borom yërmande la itam waaye sant na la day ba mu ne laa yukallif la nafsan illa suñu borom tegul benn jaam lu mu mënul ah waaye li ko mën lépp teg na la ko kon nit ki ba mu li ko njëkk a war gannaaw ba mu rafetalee tawxiidam gëm yàllaam xam ne mu ngi ci diine te diine ja digal na ko tere na ko mu fexe ba xam yi mu ko digal yépp yi mu ko tere mu taxaw rek nag ci lépp luñ ko tere mu def li mu man lépp ngir bañ koo def lépp luñ ko digal mu def li mu man lépp lépp lépp lépp ba def loola le waxtu xamee ne def na lim man lépp lépp lépp lépp waaye lii moom mënu ko yàlla moom xam ne ne nit ki lii mënu ko te mooy fa manoo porra mooy ki nekk ci lor ci ay jafeñ-jafeñ yu metti xeyra baaxin wala aadin waaye tàyyeeluloo sobenteloo mbir ñu woyofal ko def nga li nga mën lépp loola rek la la yàlla teg waaye nag bu ca bàyyi dara li nga mën daal bu ca bàyyi dara bu ko defee nag tubaar kàlla suñ borom du la ca la nga mënul suñ borom du la ca topp dara waaye nag na nga def li nga mën lépp muy ci war koo xam muy ci war koo jëfe muy ci li ngay wattandiku muy ci li nga war a jëfe kon kon defe na waaw bismillah kon eh, mbokk mi laajoon laaj boobu defe naa ne am nga la ci leer ci li nga xam ne moom la Serigne Moustapha wax ak Serigne Samba yi waaye dafa ne kilifa lañ toggal ci jotaay bi wax jooju mas na ci waxtaan ak ay taalibe yu nekkoon ci rimi keroog ba mu leen di dénk ñaari kàddu la leen wax daf leen ne wa ma min daabatin fil ardi illa ala llahi risquha muy wax ni wërsëg sunu borom moo ko fàggul jàmm bi mu ne loolu sabab sa cay tax jot bokk na ci muy yëngutu waaye mu ne bul topp liñ la fàggul ba fàtte li nga xam ne daf laa war li la war jaamu yàlla sa borom ca la wattandiku tere waaye li ñu la fàggul wërsëg ca la bokk mu ne nag kenn ku ne ci yéen li la fi indi mooy fexe ba sa kër te safara loolu la waxoon ne mu ne kenn ku ne am xaalis boo xam ne danga ci ciy tabax kër bu kër gi doon lakk ñu ne ah ubal kër gi de du lakk ndax defar nañ ko lépp tabax nañ ko mu yegg mu ne loolu am na solo waaye fexe ba sa yaram te safara nee na loolu yëpp ca la bokk. Serigne Moustapha mbokk mi dafay laajte lan mooy murid saadix euh, murid saadix moom la bëgg ñu wax ko daal yan melokaan ak yan yëngutu la nit mën a yëngu euh, ba ñu mën a wax ni kii daal dëgg dëgg dëgg dëgg la tax ñuy wax murid saadix daje na ci moom question bi nag ku ñuy wax Baara Dia moo ko yónnee waaye mi ngi ko adressé Serigne Sambay mu ne dafa bëgg mu leeral ko daal baat bi muy dégg waxtu wu ne muy murid saadix lan mooy murid saadix asalaamaaleykum murid sadiq de moom xam ko lu war a war la naa nit lu muy dugg war na xam loolu mu doon loolu tax na sëriñ bi ci boppam définir ko ci ay bayit jëmbul sax ñooy mokkal bayit yooyu ñu ngi fi sifaatu sadiqil murid yi nee na li tax mu ne nazamtu xaw fa tiraar melo yooyu nga xam ne murid sadiq moom la war a melo woo jukki naa ko bind ko def ko ay way ngir kenn bañ a waru ngir murit yi bañ a waru waru nag xam ngeen lu mu doon mooy defe ne yaa ngi ci dara te nekkuloo ci dara defe nga àgg nga fenn xam ne defe nga ne àgg nga fa te àgguloo fa loolu mooy waru wala nga defe ne li nga nekk dara gënu ko fekk na déedéet am na feneen fu ko gën leneen lu foo àggagul loolu mooy waru kon nag bi nga xamee ne ngir taalibe yi bañ a waru moo tax mu xamle ko lu am solo la murit mooy ki ne bàyyi naa lépp jëm ci yàlla li tax sëñ Tuubaa aw yoonam duñ ne ahmadi ñi nga xamee dañuy wax tijaani wala qadri walla chazili wala dabaqi wala naqshbandi ba yoon yi jeex nga xam ne dañ ko askane ci ña ko fondé sëñ Tuubaa doxaliwul noonu moom dafa ubbi bunt bi ngir képp ni nga xam ne noonu la yore ngir di yëpp di ko joxe mën a joxe di joxe wirdu tijaan di joxe wirdu xaadir joxe wirdu yi ci des yëpp ak naxwa euh, noonu nga xam ne kon du bunt bu ñu ëpp upp nga xam ne ku askanawul ci yii rek bokkuloo ci kon bépp jullit boo xam ne yaa ngi jëm ci yàlla murit nga murit nag na muy mel waxuma la ak murit saadiq murit ci boppam mooy étape bu njëkk bi da wax ne yow mi ne murid nga murid mi ngi jóge ci araada mooy vouloir bëgg a def dara dogu ci def dara kon da ngaa dogu ci jëm ci yàlla yow murid mi ne murid nga dogu nag jëm ci yàlla yii teq nit ba du jëm ci yàlla dafa bari yooyu yëpp wane nga ne te mooy li ci jiitu mooy bëgg-bëgg nga am beneen bëgg-bëgg bu dul yàlla léegi nag iraada bi nammee bi nga namm ci yàlla nammatoo leneen ndax boo nammee leneen rek wàññiku nga yoon wi nga jaaroon di jëm feneen li tax nag euh, dë nammeel gi dëggu ci yow ba nga xam ne yow murid nga moo di bàyyi nga àdduna bàyyi nga lépp lu si jëm àdduna mat na xam ndax bu buñ nee bàyyi àdduna rek ku ko dégg dangay ngay defe ne da ngay wàcc li ci àdduna lépp ba dootoo doon dootoo ci jëfandikoo dara du noonu bàyyi àdduna mooy bàyyi bànneex boo xam ne sa bànneexu bakkan rek la nga set lépp lu ciy jëriñ nga jëfandikoo ko ngir njëriñ loole ngir yàlla ndax li ko lislaam digle lépp lu ciy lor nga wattandiku ko ndax bu fekkente ne adduna nekk na ci lekk nekk ci naan nekk ci sol yére nekk ci jëflanteeg nit ñi lekk waxtu woo xamee ne suur nga suur bu yem li ngay lekk lu mu neex neex nga xam ne li ci doon farat li nga xam ne moo lay dundal te du la lor jot nga ko ci boo continuer beneen tib tib ba ca des àdduna la naka noonu nelaw boo nelawee li nga xam ne doy na liggéey ci war a tegu nga nga ne ah damay nelaw ba waxtu sàngam te loola loo xam ne lu ñu war ci sa yaram la la ca tegu lépp àdduna la naka waxtaan boo dee wax ba wax li nga xam ne mooy farata yi nga xam ne lu war la li ci des nga xam ne ay caaxaan bànneex waxtaan ree àdduna la moo tax sëñ Tuubaa am na ñeenti ponk àdduna bëgg àll bëgg waxtaan bëgg nelaw awaluhul kalaam badal mana badal euh, xul axaral maanaam ñeenti kii la daal yoo xam ne loo ci bëgg bëgg goo xam ne la ci la cay nécessité weesu nga ko rek ba nga xam ne la ci des luxe la rek ak adduna dugg si na ndax àdduna mënee su ko bàyyi ndax ci lañ war a wutee àllaaxira ci lañ war a wutee yàlla waaye yi nga ci xam ne dina dina la dimbali ci jaamu yàlla moom nécessité la farata la li nga ci xam ne dina la dimbali ci nga mën a dimbali say mbokki jullit loola dootu àdduna du àdduna lii àdduna daay mooy loo xam ne lii puukare la ku la gis xam ne rafet nga li nga sol wala am nga dëkkuwaay bu jéggi bu mucc ay bu rafet bu ñuy soow wala am nga oto bu ñuy soow lépp loo ci xam ne lii àgg na foofu rek moom la ñu tuddee àdduna li nga xam ne lépp da nga ko bëgg na ngir lépp loo xam da nga ko bëgg ngir yàlla rek bokkul ci àdduna loo tax sëñ Tuubaa ne axastu min duniyaahu zaadi lil jinaan àdduna ji fab naa ci li may yóbbuloo ba àjjana rek li ma ci yóbbuloo ba àjjana dong loola laa ci jël loola nag moo dul àdduna li ci des lépp kon àdduna la léegi nag bàyyi àdduna bi moo di da ngay jiital sa àllaaxira teg ci sa àdduna nga fas yéene yiwal jubal sa àdduna def ko ba mu rafet ngir namm àllaaxira jullit bi nga xam ne dafay dajale alal ngir bëgg koo fàggoo xew-xewi àdduna ba du dem fi kenn du am soxla di taxaw fi kenn di ko torox loolu wala di ko fenal wala nga di ko laaj mu mu di la doyadil te ngay jullit jullit warul a doyadi bopp ci kanam dara dul ngir yàlla loola jullit ba nga xam ne dafay denc alal ngir loolu loola yoon rafetlu na ko jullit bi nga xam ne dafa bëgg a doyloo mu am ba du laaji kenn yoon rafetlu na ko jullit bi nga xam ne dafa bëgg am lu bari ngir mu mën cee liggéey mu mën cee jaamu yàlla moo xam ne day dimbali ñu lot moo xam ne day joxe addiya moo xam day sarxe moo xam day mën a doxi loo xam ne lii day dig day yiwanal ay diggante yu yàqu loolu lépp dara du ci adun lépp jaamu yàlla la kon murit bi nga xam ne murit la moom xam nga ne yàlla rek ko soxal yi nit ñi def yëpp mën na koo def waaye kenn mel ga lay wuutee li nga ci jublu li nga ci jublu waxoon na ko barki démb rek ne lekk sax booy ci jubloo ngir yàlla ndax jëmm ji nga xam ne moomuloo ko yàlla daf la koo dénk te da ngeen di layoo ëllëg nga bañ koo lor ba lekk ngir it am kàttanu jaamu yàlla jaamu yàlla la yaa ngi mel ne kii julli kon yooyu yëpp murid bi day gannaaw pour mu ci àdduna ba noppi te du ko wàññi dara ci mbirum àdduna du ko wàññi dara ci àllaaxira day jiital yéene ju rafet te mooy lépp lu muy def def ko ngir yàlla te wattandiku loo xam ne maanaam lu luxe daal maanaam loo xam ne ëpp na fa mu ko la cay la cay jariñ maanaam ngir puukare wala ngir leneen lu ma doon bu fekkente ne nag nit ki li nga xam ne mooy may doole seytaane te mooy bakkan ndax ñett ñi ñoom la war a bëreel seytaane ak bànneex ak bakkan ak àdduna seytaane li nga koy noté mooy turu yàlla bu bari ak fàttaliku dee yonente bi sallallahu alayhi wasallam buñ ma tegg tëgg nit day laaj na mu mel ci fàttaliku dee buñ ko ne koy faral di fàttaliku la mu ne ah waa jàngoog buñ ko ne ah du ko faral di fàttaliku de mu ne kooku dafa ngeen ko teg nekku kon ki nga xam ne dafa wax ne muridullahi la dafa namm ci yàlla dafay fàtt faral fàttaliku de day bareel ci làmmiñam turu yàlla fu mu fekkee lu ñaaw daf koy defar adduna du ko tax du ko yóbbaale dara diineem day tax mu bàyyi lu mu bëgg taxit mu def loo xam ne dafa not bakkanam neexu ko da muñ ko la saaga danga nga muñ ku la waxal loo xam ne defuloo ko te muy lu ñaaw danga nga fekk diggante bu nar a yàqu nga defar ko danga nga fekk loo xam ne lii amee nga ko mën koo jëfandikoo nit gën la koo aajowoo nga jox ko ko ngir yàlla yooyu mooy tax am yërmande yooyu sart la ci nekk murid muridu saadiq nag muridu saadiq nag day yëg suñu borom jege gu mu ko jege murid bi nga xam ne saadaq la mooy li mu wax ne ci yàlla dong la jëm te jëmul ci leneen dëgg na ci moom dëggu goo xam ne gii zaahiram du weddi baatinam baatinam du weddi zaahiram maanaam biiram du weddi bitteem bitteem du weddi biiram li mu wax ne moom moo ne ci moom du ko du jëfe mukk lu moom li nga xam ne itam moom la feeñal ne moom moom la bëgg day nekk ci biir xolam nga xam ne lii kat mooy bëgg bëggam dëgg-dëgg bu weetee ak bu nekkee ci biir nit ñi ak fu mu mën a nekk ay jëfam du weddi ay waxam ay waxam du weddi ay jëfam yàlla dong la bëgg te lu koy mën a àggale ci yàlla rek lay wut te loolu mu ngi ci liggéey mu ngi ci jub mu ngi ci bari kërturu yàlla mu ngi ci tànn ñi ngay àndal tànn ñi ngay toogal ndax xol day sàccante mu ngi ci ñi ngay jekkiwaaleel mu ngi ci di ko ittewoo di ko laaj mu ngi ci di ko di seet foo xam ne fii boo fa demee da nga fa dolli ko dara wala wala saahibu xayra man bihi tuzaad diinan wa aqdan abadan tanal muraad loolu la sëñ Tuubaa bul ànd mukk ku koo xam ne kii danga nga ci moom am xel wala diine boo ko defee da nga am li nga bëgg lépp mooy loolu waaye nag bu fekkente nit ki du tànn du seet li muy jëf du seet li muy wax amul daal frein boo xam ne moom lay freiné boppam bu demee ba mu yàgg mu fàttaliku ne jullit la te lii kat dana ko lor ndax wax ay ah li ñuy xasaayu du lël suñu ci lamiñ la nekk murit gi li ci ëpp gannaaw bu xol bi wéyee ak jëf ji ngay jëf lamiñ li ci la ndax li ngay wax ci la cër bu nekk bunt daf caa soqi ko ba dugg ci xol bi directement nga xam ne li ngay jëf day daal di jeexital day day day influencer xol bi fi saasi bu ko defee looloo tax jëfi topp yépp jullee woor ak li ñuy def yépp bu fekkee ne yaa ngi koy teewlu ni muy raxase sa xol ba mu set daf lay gën a def murit saadax di la gën a def jullit ba faw waaye bu fekkee te ne buy julli sa xel lu dem ci dara dara doo delloo si dee doo delloo si sukuraat doo delloo si jéggi siraat doo seet xaq yi nga xam ne amee nga ko doom aadama yi te ñu di la ko laaj ëllëg da ngay dem ba sa xol berkiis ba nga xam ne julli sax du la yomb dem jóge fii dem ci ba ñaari yoon dellu si mooy gën a yomb si yow julli ñaari rakka ak reynul qalbi tilimu xol tilimu xol xol dana tilime ci ñi ngay jekke waa di waxtaan ak ñoom ñu di leen yóbbu ci li ñu bëgg ak li nga xam ne moo leen saf ak li nga xam ne moom la ñuy waxtaane bu fekkee nag bi ñu nga te murid saadix nga da ngay seet ni ma ko waxee rek da ngay seet li ngay def lépp ñi ngay waxal ñi ngay àndal ñi ngay toogal li ngay jëf di faral a delloo sa xel di wattandiku faral jàng alxuraan tudd yàlla sarxe bis bu nekk def yi la war yépp ziyaare béréb yi sell yi ndax suñu borom sàkk na jaam ñoo xam ne waxtu woo toogeeg ñoom woon lu bala nga fa boo fa jógee lu ne woon ci yow ci bàkkaar daañu ko far te bala ñu lay bindale ci bàkkaar yii dana am ñeent fukki guddi wala ayu bés wala ñetti fan loolu lépp ndax jataay bu nekk jataay buy raxas xol bu nekk day jëriñ doomu aadama bi bu fekkente ne nit ki woon na yooyu te di ko faral a fréquenté balay yàgg mu daal di nekk jullit dëgg daal bu ko defee daal di nekk murid saa def dëgg bu ko defee day dem ba lu ñaaw ak lu yàlla bëggul ne naturel ci boppam moo koy bañ bu boobaa mooy an al mutmainnatu an nafsul mutmainnatu boo ci àggee ci setaayu xol li nga xam ne ni nga xam ne noonu ngay bañee lu bon li nga xam ne seexlu nga ko noonu ngay bañee loo xam ne nii lu lislaam bañ la boo toppee loolu bu wii da ngay dem ba àgg ci koo xam ne yow koo jaxasol rek soppi koo jaxasol soppi ko te sa melo yi moom melo woo xam ne dootul dañ ba abadan da nga ciy topp ba àgg ci an nafsul mardiyatu dañ laajoon nañ ko fi ban wax ko buñ ci jógee nafsul radiyatu ba an nafsul kaamilatu boobaa nag pexe goo xam ne gii du dañ mukk du du dañ ba ba eh, bu yamal xiyaamee mën nga ramm nga àgg ci ramm tinu ay ñu tinu la ndax yamal xiyaam ñii dem àjjana ñii ñi ci seen jëf yóbbu boo ko seetee daanaka amul yonente bi sallallahu alayhi wa nee na law axasana allahu ana wa isa ibn maryama bi amalinaa la axraq naa man sax ak isa bu nu suñu borom jàppee woon suñu jëf lakk nu nga xam ne kon la nga xam ne nit ki sa jëf dëgg dëgg yóbbu la àjjana kenn mënu waaye nag am na jëf yoo xam ne boo ko defee yërmande yàlla la lay xëccee bu ko defee yërmande yàlla moo lay dugal àjjana ñii dugg àjjana ci yërmande yàlla rek ñii ñu ramu leen ñii ci seen yéene la ñu duggee àjjana ñi ci des ñëpp nag ñooy ñu condamné ñi ñu gàttal yéen foofu asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh dégg euh, wañ dafay laaj Serigne Moustapha Abdourahmane Lo ne ko moom dafa nekk commerçant boo xam ne activité ci wàllu commerce ak voyage yu muy def yoo xam ne dafay gudd euh, muy wax ne ñaari mbir yooyu gàllankoor na ko ci joxe waxtu ca waxtu wa nga xam ne foofu lañ koy taamoo ñaare nag danay faral di dajale loolu lépp ba yegg këram mu demee mu joxe ko waaye nag mu bëgg nag leeral ko daal lan moo ci xalaatul islam asalaamaaleykum wa rahmatullahi góor gi wañ li nga wax daanaka mooy li ñu leeraloon léegi ginnaaw sunu borom dafa wax ne yuridu llahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra laa yukallifu llahu nafsan illa wus'aha faman udturra gayra baagin wala aadin fala isma alayh kon ni mu demee nii rek la waxoon ci sànq ne sunu boroom ak jàppandal la jublu ci njaboot ci jaami jaamam yi jubluwul ci ñoom lu leen di sonal ak lu leen di géttan dellu wax ci suuratul baqara laa yukallifu llahu nafsan illa wusaha ak ci yeneeni saar yàlla tegul nit lu mënul loolu leeraloon nañ ko fi léegi waaye la man lépp nag na ko joxe ba mu jeex takk fa man uturra gayra baaxin wala aadin fala isma alayhi koo xam ne kii la man lépp def na ko ca lañ ko digal kooka wàcc na la man lépp ci wattandiku lañ ko diga lañ ko tere kooka wàcc na yërmande yàlla mooy mott li loolee ñu ko digal te mu def ca kàttanam gépp ba la mënul rek des ca la mënul rek bu ca desee day rafetal yéeneem te yaakaar yàlla yàlla na ko wasalaamaaleykum abin da ya fi yi zuwa mbokk mu ñuy wax Tidiane Sarr Cheikh Tidiane Cheikh Ahmed Tidiane Sarr mooy laaj Serigne Sambay lan daal mooy tasawuf mu bëgg nga leeral ko ko ba anam yoo xam ne mi ngi koy gis ci biir tasawuf te xamu ko ndax mu mën a ubbeeku ci boppam bismillah asalaamaaleykum kii laaj mbirum tasawuf tasawuf mooy sellal sa digganteeg sa borom rek tasawuf ci biir lislaam mooy yokk gi sharia maanaam fiq ak tawxid ak tasawuf ñetti xaaj lañu yoo xam ne ñooy lislaam tawxid mooy ni ngay xame li yàlla ci suñu boroom nga nit fas ko ak li nga xam ne araam na nit fas ko ci suñ borom mooy li ñu tuddee lu daganul li ak nga xam ne lu la ci suñu mooy li nga xam ne mën na koo def mën na koo bañ a def li nga xam ne moom lu faraat lu farata muy lu échoué na waajibaat ñaar fukk yoo xam ne war na noo fas ne ci suñu borom lu nécessaire la lu mënul ñàkk la noonu la suñu borom mele tàmbalee ci ne suñu boroom amul tàmbalikaay te doo am yemukaay maanaam sàkku kon ñoo koy faral di waxee suñu borom kenn sàkku ko sàkkul boppam te jékkiwul jékki am naka jekk daf fenne woon te du yemi fenn itam ak yeneen attribut ci tegu yépp moom la ñu tuddee tawxiid nga xam ne lépp lu am ci coobareem la te lépp lu am xam ne ko jamono mënu koo ëmb amul tey ak ëllëg ak démb nit ñee nit ñee ko am ak mbindeef yi waaye suñu borom amul loolu nga xam ne kon li nga xam ne danaa amee gannaaw ëllëg man na koo waxoon daaw mu mel na muy lu teew ba nga xam ne kon dara ump ko naka noonu itam aw sàkk luñ ko béréb mënuñu ne mu ngi bërëb sàngam ndax béréb boobu nga wax yàllaa ko sàkk te ba mu ko sàkkagul ana kon fu mu ne newoon ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam waxee ne suñu borom bind na aras te ba mu ko bindagul na mu nekkee woon bi mu ko bindee ba noppi it noonu la nekkee kon buñ déggee ñu ne istawa alal arshi te istiwa u di tekki ci wolof rek nii ma toogee ci sees bi noonu jomb na ci suñu boroom jaaduwul ndax man ba ma toog toggul ci sees bi maa ngi doon dox wala ma taxaw wala ma nekk fenn waaye bu ñu nee na mu ba ñu bindee sees bi na mu nekkee woon ba ñu ko bindagul la nekk kon nga xam ne soppi ko amu ca ba yenn ba attribut suñu borom yëpp jeex kooku mooy euh, tawxiid li ci des mooy législation yi ñu àtte yu ak yu daganul lii dagal nag lii xaraam na lii lu ñu ciblé lii lu ñu sopp la lii war lu war la buñ ci jógee nag ba yooyu jeex nag ñu dikk ci tasawuf bu nañ jël exemple ci julli boo dee julli fiq daf lay wax rek ne la li mu lay xamal moo di ne na nga fab ndox mu soppikuwul ci meloom wala ci cafkaam wala ci xetam nga raxase ko cër sàngam teg ci cër sàngam teg ci sàngam ba mu àgg nga jublu penku fi nga nekk laab li nga sol laab nga kabar di jàng alxuraan di ko ko sujjóot ba mu jeex boo ko defee li la fiq di laaj lépp def nga ko même bu fekkonte ne ba nga kabaree ba bi ngay sëlmal yaa ngi xalaat yeneen sa xel demul ci yàlla sa xel demul ci dara lu baax lu dul eh, say problème itam fiq moom bu leen a julliwaat ak sa julli gi baaxul kon foofu fiq la yem foofu fiq moom foofu la yem sellal nag diggante jaam bi ak boroom ak mbiri xol bi ci na mu melee na mu setee na mu tilimee ak na fa ngëm ga toll ak na mu baaxee na mu boneeg la mu yéeneeg la mu bëgg loolu mooy tasawuf kon doomu aadama ñaari xaaj la yaram bi nga xam ne ci suuf lañ ko bind te day dee dellu ci suuf ndax bu dee dañ koy suul ak li ñuy tuddee strib mu roox nga xam ne ma nga dëkk ci almala kon doomu aadama ñaari xaaj la yaram bi nga xam ne ci suuf lañ ko bind te day dee dellu ci suuf ndax bu dee dañ koy suul ak li ñuy tuddee esprit maanaam roo nga xam ne ma nga dëkk ci almala wala ala foofa lay dellu roo ci boppam dana day jeexital ci moom jëf yi yaram gi di jëf jëf yi yaram gi di jëf daf koy jeexital li ñu tuddee les attaches terrestres li lay xëcc jëmee ci àdduna nit yi lii ngay xool li nga gis mu ne ci àdduna li ngay dégg ñuy wax li ngay lekk ak li yëpp yi nga xam ne moo lay taq dellu su taqal la ci àdduna nga xam day nekk voile day nekk sa kiiraay diggante malakut ndax bu ñu nee al mooy lépp lu ñuy laal lépp lu ñuy gis wala mu mu xeeñ wala mu di ko dégg yooyu yëpp ak yi ñu gis ci suuf seek biddiw yeeg weer yi yëpp la ci mul xalaal la bokk waaye malakut la waaye spirituel de Dieu diggante al malakul laa ak malaayika yi ak arache kursi yu ak alamul raqa ak ya ca gannaawam ba ca malaayka yooyu yëpp kooku mooy malakut diggante doomu aadama bi nga xam ne mi ngi yaramam ak dundam di lekk sax ci suuf si yi nga xam ne moo ko booleeg suuf si bari ni ki lekkam naanam ay bëtam ay noppam lamiñam ay tànkam loxoom ak lépp eh, moo koy eh, ñor di jëmee ci suuf si mooy nag kiiraay lii koy yiir diggante ak malakut ba du ca gis dara du ca xam dara léegi nag comme ñaar ñooñu dañoo bañante muy yaram ak ruux mu gis ne sens yi maanaam alxawaas xam si waxtu boo xamee doomu aadama bi mu ngi jihaaranteeg ba kanam di wéet di tudd tur yàlla di jàng alquran wàññi lekkam di xalaat di jaamu attache terrestre yooyu day gën a affaiblir di gën a affaiblir di gën a affaiblir ba nga xam ne waxtu woo xamee ne wéet na fi moom dong déggatul dara luy yëngu ci nit ñi mu takk ay bëtam saañ ay noppam di tudd yàlla di tudd yàlla di tudd yàlla di tudd yàlla day àgg ci diggante boo xam ne xolam day àgg ci al mu mubiin du àggul ci al al ufuqul laala waaye day àgg ci al mu mubiin bu boobaa dañuy ñooy léeg-léeg mu mel ne rido koo xam ne dafa muur armoire léeg-léeg ngelaw li naaw yëkkati ko tuuti nga gis image yi ci seet bi daal di mu daal di wàccaat diggante boobu nag nga xam ne nit ki day aajowoo soreet lépp lu jëm ci àdduna ba attache terrestre yooyu feebal muy xool ci melakut waaye du yàgg bu ko continuer day dem ba waxtu bu ko neexee mu ma al malakut mën nañu joxe exemple yu bari ci bi nga xam ne kon diggante lu nit ki gën a dundal yaramam yaram bi nga xam ne moo bokk ci suuf mooy mooy élément wu lëndëm bi nga xam ne roo gi bi mu ci duggee dafa mel ne ku ñu tëj ci kaso boo xam ne dañ koo tabax tabax beneen tabax ci kawam tabax beneen tabax ci kawam ba nga xam ne junni tabax la amul bunt amul palanteer nga xam ne bu jant bi fenkee du ko gis bu sooyee du ko xam guddi ba teg la yemale lépp lëndëm rek lay ne roo bi mu duggee ci yaram noonu la mel nga xam ne xamatul dara euh, ba mu jógee woon xamatul dara ci malakul waxtu woo xamee ne nit ki mi ngi def pratique yooyu di gën a lottal yaramam di gën a dimbali ruuxam ndax ruux li muy dundee mooy turu yàlla ak xalaat yàlla ak wéet jàng alquran ak jaamu xeeti jaamu yàlla yépp ak di di xalaat di méditation day dem ba nga xam ne ni nga xam ne moom la yaram bi gën a bu affaiblir mu mel naka tabax boobu nga xam ne moo muur ruu gi dañ ciy toj ay volontaire di ci toj ba nga xam ne ceeñeeri jant bi day mën a di ñëw bu jant bi so penkee mu xam ko bu sooyee mu xam ko bu tollu ci dibbati mu xam day dem ba nga xam ne voile yooyu yëpp dañ na nga xam ne day jàlloog alamul malakut lépp lu fi am muy jàlloog moom ci kam nag fa force ruuxat toll tasawuf nag élément boobu moom lay exploité jaarale nit ki ci yoon woo xam ne bii day pratique yooyu yëpp da koy jëfe mu am na guide boo xam ne moo koy gidee defal lii bàyyi lii lekkal lii bul lekkati lii defal turu yàlla sàngam nangam yoon bàyyi ko waxtu sàngam nga koy def nangam benn na di médecin bi suivre rek malade bi ba ba ngay xamee ne nit ki àgg na ay étape yu lay doon étape yi mooy bakkan bi maanaam bu ñu waxee bakkan mooy li nekk ci doomu aadama tey bëgg bànneex di bëgg ngóor di bëgg teraanga di bëgg euh, alal di bëgg yi fi adduna yi yëpp seete rek fu mu toll ci setaay am na étape bu mu toll ak nuñ ko tuddee ak moom bakkan bi ci bopp nuñ ko tuddee ak couleur bu mu amee ba fa muy àgg ci an nafsul kaamilatu bu boobaa nag nga xam ne wér na ci jàngoro yi adduna yëpp ndax adduna bi mu mel ne hôpital la yonent yi ñoo ñëw di médecin yi euh, doomu aadama yi ci nekk yëpp ay malade lañu ñoom nag ñoo médecins yi ak pharmaciens yi ñoo indi seen i garab ñoo indi lu ñuy faje nit ñi bi yonent yi demee ñu leen wuutu moo di euh, awliya yi wala ulama wal amilina yi ñoom nag bu fekkente ne ni ñu tracé boo jàngee xoqal bu gaaw gis ni sëñ bi tracé yoon wi li nga aajo woo pour dugg ci yoon woowu ba ngay dox ba ngay àgg ca dëkk ba nga gis téere tasawuf yi ni ñu ko expliqué tasawuf mooy lool boo demee rek ba àgg ci ci ni nga xeex ak sa bakkan ndax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa ne nafsuka a'da aduwika lati bay na jan bay bay na jan bayka ndax aduwu dafa nekk mën a nekk lu nekk euh, pluriel mën a nekk mm, singulier maanaam euh, jamu wala mufrad moo moo tax lati mu sa noon bi gën a mag ci sa noon ci say noon yëpp mooy sa bakkan kon bakkan yi ko yii dañ koy dimbali dong seytaane ak bànneex ak adduna dañuy dimbali bakkan waaye bakkan mooy noon bi gën a mag yooyu yëpp dañ koy dimbali waxtu boo xam ne dem nga ba not sa bakkan jaar ci yoon wi nga xam ne moom la ñu yoon wi nag moo tudd tasawuf boo ci jaaree nga am ku lay gidee ba nga xam ne doo seytaane du la nax doo defe ne àgg nga te doo jàdd yoon yaa ngi mooy sëriñ bi nga xam ne mooy seexu tarbiya wala seexu tarqiya tasawuf daf koy laaj bu fekkente ne ci gàttal da ngay laaj tasawuf mooy lool am na nag définition yu bare bare bare Cheikh Ahmadou Bamba indi na ci définition Cheikh Abdul Qadir Jilani indi na ci définition Cheikh Ahmad Tidiane indi na ci définition Imam Al Ghazali indi na ci définition am na ay ay principe ak muy ci yoon wi xam ne mooy yoonu tusoo kon ci gàttal noonu foofu lañ ci yem a wa rahmatullahi wa barakatuh pour yeneen questions yi ci topp daa am benn question boo xam ne moom gars yi dañ ko fi yónnee muy bu mhm. euh, lu am solo waaye ngi lay ñaan su jàppandee mbooloo bi damee na waaye trois cent dix-huit nga jaar fa loo bëgg a xam ci li ngay laaj ci tasawuf ak yeneen ak yeneen boo ko ñëwee allah dana am ñu la ci leer waaye nag question bi sëñ Sam boo koy tontu ne ñëpp fekkee ndax dafa am mbokk muy laaj daal ndax daal mënees naa sujjóot ci loxo ndax loolu daal la bëgg ñu leeral ko ko daal. waaw. waaw Ndiaye ko laaj. nee na daal dafa gis ñu ci sujjóot ñu bëgg xam. ndax ma ne naa sujjóot ci loxo wala déedéet bismillah asalaamaaleykum wa rahmatulah wa barakaatu sujjóot ci loxo ñu ñaari bi sujjóot ci boppam ci loxo mooy lan dañu war a jëkk xam su jóotal ku dul yàlla moom jullit ñépp maase nañ ci ne weesu na xaram bokkaale ndax jaamu nga ku dul yàlla la waaye nag luy su jóot su ci sharia ci lislaam ngay sukk sa moom sa baaraamu tànk yi tege ci suuf ak sa moom ak sa ñaari biir loxo yi ak sa jël nga këpp ko ci suuf ci kanamu loo xam ne da nga saa fas yéene jaamu jaamu loolu la sharia yëpp téere islam yëpp foo fi seet sujjoot boo ko gisee noonu lañ lañ la ko gis nii rek ñu ngi loolu di sujjoot ko sujjoot kon ñaar lan la ci am tax julli yëg ak tabarruk ñaar yooyu ñoo am kon wala fi wax sujjoot ba mu ñu ne lu garaaw la ndax sujjóot tamit lu dul yàlla moomu ci lislaam mbooleem mbir yi ci lislaam ñëpp amu ci benn bu ci ci ne lu dul yàlla mooy bokkaale lu garaaw a garaaw lii ñenn ci nit yi di ko def murit yi dañu ko def yenn ci cadre yi waa Cenaba yi waa demee Maroc da gis naar yi di ko def fu ne dañ koy def bokkul ak sujjóot ñaar la nag benn da nga loxo bi moom la ñu tuddee taqbiilul yadi ci arab wala nga teg ko ci sa jë tabarruk mooy barkeelu nan seet nag loolu lan la ci a wax ngeen déglu li li ñuy wax bu baax mu leer ci xel yi taqbiirul yadi borom ñeenti ngir jàpp nga xam ne ñooy ahlu sunnati ngir l'imam Abu Hanifa imam Malik imam Shafi imam Ahmad ibn Hanbal ñoom ñëpp daje nañ ci ne lu dagan la ndax Seydina Omar radiyallahu taala anhu Seydina Abu Ubayda te defal na ko ko imam Malik am ci beneen xalaat moom nee na moom ci boppam sib na ko waxul ne sharia wala l'islam sib na ko de moom ci boppam ndax. li nga xam ne buñ ko dee def man nga gis sa bopp wala nga rëy ci defe ne dara nga loola la ci wattandiku moom ci boppam waaye waxul ne sharia kat wala l'islam wala fiq sib na ko dafa ne moom Maalik ci boppam sib na ko ko ko defal bëggul ñu defal ko ko loolu it mooy xalaat si Ahmed Tidiane yi ñi nga xam ne ay Tidiane lañu te bëgg cee xam lu leer nañu seet euh, jawahirul maani daal gis ne Cheikh Ahmed Tidiane yi daana ko bañ ci yenn ti jamono nangu ko ci yenn ti jamono am na ñu mu ko daan nangul am ñu ko daan bañal exactement comme ni imam Malik wax waaye imam Malik ci boppam bi mu waxee ne moom ci boppam sib na koo ko defalit mujtahid yi ci biir ngërëm yëpp ñooñu ñooy al mujtahid muqayyad mujtahid ñaar la al mujtahidul muqallid ak al mujtahidul mutlaq al mujtahidul mutlaq mooy ñu mel ne ñeent ñu ma waxoon léegi ak ñeneen ñi ci des ñu mel ne Lays ibnu Saad wala al Awzaa'i wala Muhammad ibnu Jarir Tabari ñoo ñëpp al mujtahidul mutlaq lañu mooy mujtahidul mutlaq moo xam ne moo ubbi école bi indi ay xadis ci ni mu farloo ci xadis seet yi ci wér ba tëral ko mu di école ñi topp ci moom jàng ba nga xam ne ëppatu leen xam-xam waaye bokk na ñoo moom école ci école am la ñu génnee ñooñu nga xam ne dara réeratu leen ci ngir mi nga xam ne daañu fekk sax masala yoo xam ne borom kii sos mi xamu ko woon ndax mësul woon a xew ci jamonoom ñoom ñoo àtte ko ci seen xam-xam bu bari ñooñu ñoom lañ tuddee waaye du génn ngir moom ñooñu ñooy almustahidul Euh, muqayyad ni ki imaamu qasim imaamu ashhab ak imaamu saxnuun ak yooyu asad ibnu furaat ba mu jeem ba ñooñu leen ñoom ñoo ñi nga xam ne euh, mujtahid la ñu ne imam malik ci tool ne moom ci xam-xam buñ ko rawul ba noppi nañ nekk ci biiru école am ñoom ñëpp bi malik ne moom ci boppam sib na ko ko defal taqbilul yadi wala tabaruk boobu ñoom ànduñu ca kon mu wóor ne amul benn doomu aadama bu ko sañ a xaraamal ndax xaraamal ak daganal yàlla doo nga ko jagoo loo xam ne lii Abu Ubayda te def na ko te mu doonoon saxaaba te yonente bi sallallahu nee na asxaab yi kan mu jub bi ayihim muqtadaytum muqtadaytum sama saxaaba yi ñëpp ay biddiw lañu ku ngeen ci roy jub ba nga xam ne amul kenn ku ñemee jam benn saxaabi yi ku àndoon ak yonente bi sallallahu alayhi wasallam ndax ñoom ñoo gis yonente bi nekk ak moom ba mu jóge fi ñu denc ko xam li mu daan tere ak li mu daan bëgg ak li daan bañ kon ulama yi yëpp ak saxaaba yëpp daje nañ ci ne taqbilul yadi lu dagan la am na nag ñenn ci nit ñoo xam ne ci seen tawarro ci seenu ko maanaam sàmm bu metti ngir ragal lu jeex jeexital ci seen xol am na ci ñoom ñoo xam ne bëgguñu ko rek maanaam sib nañ sib mooy bëgguñu ko daal ndax sib xam nga ne mbañeel gu woyof la mooy ku mel ne imam Malik ak ñeneen ñu del waaye ñemewuñu ne yoon sib na ko ndax kon ñu indi benn àtte bu am bu saxul ci ñoom seen bopp lañu wax ne ñoo ko def sujjóot lii wala fi wax sujjóot moom du sujjóot ndax sujjóot waxoon naa ni ko sere ah gise nga xam ne loolu mooy lu xaraam mooy jaamu leen dul yàlla te boo boo ko di def yonent bi sallallahu alayhi wasallam ni mu waxee ne nañ maam ma sujjóote juróom-ñaari yax jë bakkan moom lu ñu sopp la ñaari biir ñaari loxo yi wóom yi cati baaraam tànk yi loolu lépp mooy tegu fi suuf ànd ak fas yéene na na jublu ci jaamu lii kooku mooy sujjóot kooku mu defal ko lenn lu dul yàlla lu xaram la ñëpp daje nañ ci lii ñuy def nag du sujjoot taqbirul yadee fi nekk ak tabarruk ñoom ñoo xamul tuddee ko noonu rek ni nga xam ne noonu la ñu tuddee jébbalu réyal ko ba nga xam ne lu doy waar la te déedéet demewul noonu ñàkk dégg bi moo koy indi waaye mu leer ci bépp jullit ne ci sharia du ci menn ngir moo xam ne du daje nañ ci xaraamal sujjootal ku dul yàlla waaye daje nañ ci ne taqbirul yadi ak tabarruk bi ñuy def lu dagan a dagan la benn borom xam-xam sañu ko aramal benn borom xam-xam sañul ne sharia sib na ko yow ci sa bopp rek nag wala nee ko nga bañ ko yow bañ ko la ko defal loolu moom mooy masala mi nii rek la demee ba mu leer nañ nii la demee loolu mooy li ci nekk amul leneen lu ci ne ci laajte boobu waaw jébul ba daal waaw ci ni ma ko misaale tudd ne takbirul di maanaam ni ñuy wax sujjóot ak jéblu itam mu ne bu ma ci mënoon a sànni kàddu itam jéblu nii la jéblu ni ñu ko gisee am na ñoo xam ne dañoo dal di nit ki li mu waroon a jox yàlla la jox mboroomu doomu aadamaam nit ne moom dégguñu amuñu dégg jëblu mooy sama mbir li ma ci mënul te yaakaare la ko bàyyi naa la ak sama bopp ci loo ma digal waa kër soppe sëriñ Tuubaa ñëw leen jox sëñ Samba aide yi sëñ Tuubaa ndax lii mu wax ngir yàlla li nga xam ne dañuy yàqal ngeen baal ñu ngeen baal toog leen fi leen toog ku nekk dañ ko fa fekk ñu dina dimbali ñu ngir jëmi sëñ Tuubaa rek dañ ci liggéey bi la rek dañ bul yàq liggéey bi ñu ngir jëmi sëñ Tuubaa toog leen fi ngeen toog ku nekk dañ ko fekk jëw ngir yàlla non dimbali leen ngir yàlla lu ci waay man rek ngir yàlla toog leen fi ngeen toog ay mbaxane fi fekk ngeen def ko ci ñu ñëw bismillah sëñ jébbalu mooy lan jébbal nit sax dara tekkiwul ne moo dañ ko may ah, jigéen soxna buñ ko takkee dañ koy jébbale dangay am sa doom jébbal ko sëriñ bi koy jàngal alquran malaat bi sax day jébbal boppam docteur bi ni ma koy faral di waxee rek bu nekkoo bul lekk nangam du ko lekk bu nekkoo koo bul añ du añ bu nekkoo koo bul lu mu ko tere dana ko bàyyi lu mu ko digal mu def ko kooku xam naa mënul weesu loolu noonu dong la demee yow ci sa mbir li nga ci mënalul sa bopp te mooy ndax yow seet nga sa bopp xam ne sellal gara war ci jaamu yàlla mënuloo ko seetal sa bakkan ba mu génn ci ayib yooyu mënuloo ko yàlla itam nga xam ne sàkk na ay way ramm ëllëg te xamuloo ca kenn ku la wóor mënaloo ko sa bopp mënaloo ko keneen nga am yaakaar ci nit ki muy waxi wolof joo xam ne dañ koo sose ne maanaam jébbal maanaam jox jébbal boobu nag dégg nga Paris la woon euh, indi nañu laaj bu mel noonu ma indi woon ci leeral yi mel noonu sëñ Moustapha Lo mi waxoon na ci xalaati yennati nit yi tasawuf tasawuf ni ma ko misaale léegi ci ki doon laaj luy tasawuf wax nañ ko ci moo di ne nit ki bi muy jébbalee boppam dafa mel ne dafa gëm ne moom boppam ba sañ koo jébbale muy kon mel ne ku yëkkati loo xam ne li daf koo moom jébbal ko keneen nga xam ne kon ñooñu li ñu gisee ne jébbal sore naag trop ña ko ñee gisee nga xam ne kon kii jébbalu xam na ne moomul boppam mbiram lay jébbal ndax bu fekkonte ne dafa jébbal boppam dañuy daal di xalaat ne dafa defe ne moo moom boppam kon ki jébbaluwul jàpp na ne kon moo moom boppam looloo xaraam ki jàpp ne yaa moom sa bopp ba lu la neex def yow looloo xaraam ki xam ne moom moomul boppam mbiram la mbiram rek lay jébbale mel ne kiy jébbal médecin bi nga xam ne moo lay faj ngir ca la nga ko yaakaare ndax du tee ngay doxi sa yeneen mbir yoo xam ne doo ko tàggu doo ko yëg doo ko yëgle te bu fekkoon ne sa jëmm nga ko jébbal dootoo defi leneen kii jébbalu mbiram la jébbale ndax bu fekkoon ne jàpp na ne dafa moom jëmmam ba jébbalu ba ba jébbal jëmmam mbindeef kon dootu saña lekk dootu sañ naan dootu sañ a doxi leneen ndax kookoo ko moom ki nga ko jëbale xuma kon nag xam ne bu leen dégg jëbbal ne nit ki dafa moom boppam jëbbal ko jëmm déedéet mbiram mbiram ci lu jëm ci diine la jëbal ki ko gën a xam te man koo yéwénal mu am ci moom yaakaar xam na ne yaakaarul boppam ndax xam na ne mënalul boppam dara ni nga xam ne médecin bi ci mbirum ak tawatam la ji maanaam euh, wa malade bi ci mbirum ak tawatam la jëbale mbiram ci lu jëm ci tawat ji docteur bi ngir mu di ko ba mu wér naka doon itam comme nit ki digganteem ak yàlla bi mu mënula lijjën mënula yéwénal tam xam ne daañu ko ko laaj ëllëg te dana jaar ay jaar jaar mu leer ko ni mu tëlee taxawu mbiram moomu ba mu sotti mu yëg ak lottam xam itam mbirum suñu borom ni mu diise ak laaj yi ëllëg yi ak ni mu war a taxawee itam leer ko ne mënu ko xam na ne itam benn moroomam mënu ko mu am ku mu wóolu ne kii mën na koo jaarale foo xam ne ni médecin bi jaarale malade bi ba mu wér mën na koo jaarale foo xam ne ayi bi bakkan ak lépp lu koy alak ak lépp lu koy toroxal ëllëg ak lépp luy ñaawal mujjam mën na koo jaarale ci yoon woo xam ne dana ca mucc moo xam tarbiya la moo xam tarqiya la tarbiya bi moo xam bil himmati la wala bi dersi naka noonu tarqiya bi itam bu ci nekk dafa am ay charte ni nga xam ne médecin bi dafa am ay charte yoo xam ne du caa génn ku jóg rek ne ñëw leen ma faj leen dafa a jàng jaar fi mu jaar ba am diplôme yi def ba xam ne wa saxal nañ ne kii mën naa faj naka noonu chef spirituel maanaam sëriñ bi ñuy jébbalu itam moom itam foofu lay jaar ba ndax nit ki li muy spécialisé ku ne xam na ne ki ci ki ci jaarul mënu koo xamee ne moom kon doyu ko ca kon ki nga xam ne moom benn dafa am problème boo xam ne problème mu histoire la wala géographie wala mathématique mu xam ne xel moom certificat d'étude rek la am te leer na ko ne mënu koo jël mu seet koo xam ne kii dafay spécialisé ca loola mu ne ko sama mbir yii daal mënuma ci dara lijjantil ma ko noonu dong la lu mel waaye nag comme ni nga ko waxee rek gannaaw moom yow sa mbirum bopp nga jébbale te ci kaw gannu wet maanaam ci mbirum rek lu jëm ci sa diine ak lu la yéwénal ak la jox ni nga xamee ne bi nga réeree ci ñàkk xam nga joxe sa bopp sëriñ bi lay jàngal mu di la jàngal ngir dindi dajal sa réer nga xam ne daf lay liggéeyloo di la yónni di la def lu nekk noonu nga ko jébbale woon sa bopp nga xam ne itam noonu la malade bi jébbale boppam médecin bi lu ci nekk nag ci ak wet ga tax la la jaaxal ci nga ko jébbale noonu la jébbalu demee kon ñi nga xam ne dañoo déggee jébbalu neneen seen ñàkk dégg ni ñu déggee woon sujjóot maanaam takbir bi ñu war a tabax bu ñu tuddee sujjóot réer boobu nga xam ne laajte wuñu na mu demee seet delluwuñu itam ci sere a seet luy sujjóot delluwuñu itam ci ci tasawuf xam jéblu bi lu mu tekki ak luy maanaam ñooñu ñoo koy critiquer ñoo ciy coow waaye nekkul lenn loo xam ne lii du ña gën a xóotu ci tasawuf dem ba àgg ca càttaxtan la xam li yàlla bañ lépp ak li mu li mu tere lépp ak li mu nangu lépp xa jàng bakkanu doomu aadama ak fi ko seytaanee jaar ak li koy yàq lépp mu xam ko nit ki ñëw bàyyeeku mbiram mu fexe ba dox digganteem ak yàqu-yàqu yooyu loola rek su leen su leen neexee dañ ko tuddee jébbalu su leen neexee dañ ko tuddee maye waaye li nga xam ne moom a tax mooy maanaama waaye baat bi moom ko toppee daf nuy réeral naka ni nu waxoon su jot te noonu te foofa du place am. yaar euh, yi nga xam ne moom la Serigne Sam leeral muy mbirum sujjóot ak mbirum li wala fi tudde sujjóot ak lay dëgg dëggi sujjóot ni mu ko leerale leer na nañ ni mu leerale mbirum jébbalu itam leer na nañ dafa am tuuti rek loo xam ne lii pour day dëgëral li mu wax ndax loolu mëneesatu koo yokk mëneesatu koo leeral ndax leer na nañ wàllu sujjóot sujjóot ni mu ko waxee rek la ñaar li nga xam ne moom la sharia tuddi sujjóot loolu xaraam na ñu defal ko doomu aadama ju ne li nga xam ne moom la nit di def ci moroomum doomu aadama muy fóon loxoom walla mu fab loxoom teg ko ci jëb loolu bokkul ak sujjóot bi xaraam ndax loolu bu xaraamoon yàlla ci boppam du digal malaayika yu sell yi ne ki nga xam ne moom lay takku mooy kii gàntu lii ma wax dal di wax ni malaayika yi su jóotal leen aadama iblis gan am na ku ma ko mas a ne ma ndax sujjóot dagan na wala xaraam na ma ne ko ah sujjóot ban mu ne ma fab loxo teg ko cib jë ma ne ko ah waaw kay kon mooy la nga xam ne lii ba ko yàlla diglee ñu war koo def ci aadama mi am mi nga xam ne mooy maamum ñi ñu koy def nit la ne ñi ñu koy def ba mu digalee malayka yépp ne leen sujjóot def leen loolu ci aadama ka ko gàntu woon moom mooy ko yàlla dakku moom nga wax moom ngay laaj ba xam dagan naam daganu la nga xam ne moo toroxal iblis moo tax iblis jiite ñiy dem safara ñépp ndigal la yàlla joxe woon moom ngay laaj ba xam dagan na wala daganu loolu laa ko leeralal ci mbirum sujjóot kon nag loola ba tey mën ngeen a xalaat dolli ko ci lii sëriñ sa mbox mbirum jébbalu itam am na ku ma ko mas laaj ne ma daal ab jébbalu ab yéefara ko war a def ci nit jullit bu doon jullit ba noppi daal di fekk moroomam jullitam muy lu ci moom loolu daal jàpp naa ne lu xaraam la ma ne ko ha la yàlla gërëme woon saxaaba ya jébbaloon yonante bi seen bopp ca ron garab ga laqad radiyallahu anil muminina id yubayi'unaka tahta shajara moom ngay wax ne xaraam ah te yonante bi di kilifa yi eh, jullit jullit ña ko defoon ci moom ba yàlla wax ne gërëm na leen laqad radiyallahu anil muminina la wax iz yubaayunaka tahta sajara yàlla gërëm na julit ñi ba ñu lay jébbal seen bopp ca ron garab ga leen jébbal seen bopp yàlla mi gërëm jullit yooyu xam nga ñooñu du ñuy yéeba anil muminina la yàlla wax yàlla gërëm na jullit ya nga xam ne ña nga la doon jébbal seen bopp ca ron garab ga mu baayaa moo di mooy yëblu jaayante na maag yow ci nangam te loolee saxaaba yëpp defuñu ko am na ci saxaaba yu ko def ñooñee nag la yàlla beral ne leen gërëm na leen ah ngërëm loolee mu yàlla ber yàlla beral saxaaba yooyee nga xam ne ci lislaam la ñu nekk jébbal yonent bi mi nga xam ne mooy seen njiit ci yi ci lislaam jébbal seen bopp yonent bi sallallahu alayhi wasallam te caroon garab ga loolu ngay wax naan xaraam na te yaa te ngërëmal yàlla ñu amee ko ca loolee bu xaramoon duñ ci am ngërëmal yàlla ndax ña jébbal seen bopp yonent bi sallallahu alayhi wasallam jaayanteeg moom ñooña képp la yàlla beral ngërëm te ñooña rek duñu saxaaba yi kon loolu rek laa ci amoon lu nga xam ne liggéey bi moom kon euh, loolu defe naa leer na te tontu bi yaakaar naa ne buñ ko dégg déggu kaw ndax buñ ko bëggee dëgg dëgg dañuy seere ñi jékku woon ci sëñ ndax ñooñu boroomi xam-xam lañu xam-xam ragal naa ni man mi dal sëñ Tuubaa ay kàddu xam ne àdduna da ni ko ci ñoom ndax leer na ñu sëriñ bi ñoo bokkoon daara wañal ni ko waa jox ko seen bopp ba nga ñeent fukki yoo xam ne ku ci ne da ngay gàngal ne impéris ñu wañal ko jébbal seen bopp sëñ bi kon jébbalu gi loolu jébbalu kaw yéen biir yi ci biir yoo xam ne dañ koy yëg nag. dañ koy yëg gars yi tamit dañoo am lu ñuy yëg jiwu nii. <laughs> te defe naa ne sax léegi sëñ Moustapha bu ma juumul am na tuuti rek benn téere boo xam ne ndax nit ku ñuul daa gaaw a gëm ni ndax naar yi wax nañu loolu. waaye tafsiru Cheikh Tayyib Najaar ba nekk ca Misra nañu dem seetlu yan xeetu sujjóot dafa nekk bu ngeen defee nag ngeen góorgóorlu ci loolu. mën naa am naa jàll ci loolu ko ci xasaay ji te bëgg itam mbokk yëpp di mën a ji mu daal dafa bëggoon mu xam yan xasaay moo gën a jàng ndax xam na ne xasaay yi sëñ ci taalib bari na waaye gis na ni ah am na yoo xam ne ñoom moo moo gën a féete seen wàll ñu bëggoon daal ñu leeral leen. jàng xasaay daal nan lañu koy ak yan mooy yi nga xam ne war nañu koy dund di ko jàng. Mm-hmm. bisimilah. kon defe la xamul waaye bu jege la xasaayid yi yëpp dafa mel ne alquran faqru lu ci jàpp ni ci jàng ko jàng ko. jàng ko lépp am njëriñ lépp ñoddi ak jañ la gis ngeen sax ci xikam fi sëñ bi waxe naan li ma bindoon bi ma daatal dem ci géej gi nangam ak nangam lu ci dul li ma bindoon ngir jàngalee lislaam bi ma jógee ci géej gi ba bi ma ñëwee ci yéen at mi nga xam ne déwén laa fay jógee muy ama shahid naa bi karam nangam ak nangam la ba ci li nga xam ne moom la bind gannaaw ama shahid naa bi karam ba bi mu fiy jógee xam ne lépp ñoddeeg jañ la lépp loo ci nam mu am itam benn benn ci xasaayit yoo xam ne li tax a jóg lépp a ko tax a jóg waaye am na ay particularité maanaam ay xususiyaat xususiyaat yooyu am na ci yoo xam ne lu ñu leeral la daañu di wax ne ku bëgg sa xol set jëm ci yàlla di faral a jàng Mawaahibu Naafi' ku bëgg sa mbiri àdduna yéwén dil faral a jàng Mawaahibu Naafi' ku am problème yu la jaaxal dil faral a jàng Rahmaani Rahim jooju rabbi bimaa yashrahul lasaana qad fajaa ku bëgg suñ borom fegal la fexe noon ak ngaañ dil faral a jàng waqaani xafizun qaahirun jalla maaniu koo xam ne kii bëgg ngaa mucc ci musibay adduna ak musibay àllaaxira ak i accident ak i ñaaw ñaaw il faral a jàng sin diin waaye lépp a ngi aju ci yéeney murit bi fi xolam toll bu joxee xasi xasaayit yi xaqam ndax xam ngeen ne xasaayit yi xusuusiyaat yi ci nekk daanaka nekkul ci leneen ndax alquran lu difficile la dañu wax ne ñi koy jàng ñetti xaaj lañu kon lu jafe la bu fekkee ne temps bi laaj na ko mën na nañu àgg ci waaye di gën a itteel moo di ne ci xasaayid yi xam ngeen ne sëñ bi ci wax dafa wax ne tawaytu tariqa al qawmi waqtam tidaahi wa diqat qada al xaajat bi rawd wal basti xam ngeen ne yoon yàlla yi gaa ñi ci jaar nga xam ne yàlla rek a leen tax a jóg ñu xam charte yi xam ni yoon wi demee futtiku bàyyi lépp jëm ci yàlla xam ne ngërëmal yàlla rek ay seen lépp ak texe gu dappetoo ak yéwénal seen mbirum bopp ak mbirum képp ku aju ci ñoom ni mu tracé yoon woowu ci xoqa yoon wu metti la ñii daañuy dox yoon wi ba mu jeex ci fukki at ñii fanweeri at ñii ñeen fukki at gis nga ni Cheikh Abou Yazid Bistami waxee ne bakkan a moom rek a naqari moo jafe mbir ñeen fukki at a ngi nii may jànkonteeg moom di ko jàggi di róor waxtu ma ko jàggee róor mu songaat na yoon woowu nga xam ne kon ñii dañ koy dox ci ñeen fukki at ñii ñaar fukki at ñii fanweer fukki at sëñ Touba liñ ko jagleel mu di sopp gi mu gën a sopp yonent bi sallallahu la wasallam ñu def ko xaadimu rasul mu di ko tagg waxtu bu koy tagg seen yoon woowu daf koy taxañ li tubaab bi wax brûler les étapes taxañ gi muy taxañ yoon wi nga xam ne kon ak jaamu yàlla la gu particulier goo xam ne bokkul ak yeneen jaamu yàlla yi noonu mu ci jaare noonu la xàllale nooyale yoon wi taalibe yi nga xam ne kon taalibe bi la yéwénal dëgg dëgg dëgg julli ba mu am ci ca ngërëmal yàlla lu jafe-jafe la lan koy amee ci koor lu jafe la li mu koy amee ci jàng alxuraan lu jafe la waaye ci xasaay yi la gën a yombe nett li naa ko doon naa wax bii rek ci misaal ne ki nga xam ne dafa toblu ci ruuj am suuf boo ko ñaanee mu di la dogal suuf suñu ruuj rek la lay jox ki nga xam ne jiina ba noppi boo ko ñaanee la lay jox ki nga xam ne jiina ba saxle bay góob boo ko ñaanee mbool la lay may waaye ki nga xam ne bojj na ba togg cereem ba togg ndawalam boo ko ñaanee lekk rek ngay dal di def kooku maanaam ki am ngërëmal yàlla ba noppi ngërëmal yàlla ci wute ko ci moom la gën a gaawee kon xasaayid yi dañ cee def sirru yoo xam ne dañ koo jagleel murid yi ndax bi nga xamee ne sëñ bi ci njaal benn bi bi mu bindee